kon ñu ñëwaat ci suuratul xashri mooy bii bii weesu nag jotaay bii weesu ñu ngi woon di xool ana lan moo waral xare boobu ndax saar bii mooy suuratul xashri ku mel ni Mawlaana Ibn Abbaas doon ko woowe suuratu Bani Nadiir muy ñi nga xam ne yahuud yoo yële waaso woo wala tribu boobale ci waa ci yahuud yi dëkkoon Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaati wassalaam ñu ngi doon gis nag lan moo waral xare boobu ndax moom la alquran di wax fii nii mooy doolu gisoon nañ benn bi mooy ginnaaw ghazwatu raji' sariyatu raji' ñu suñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam yónni woon ba Amr ibn Umayya ad-Damri bañ faatee saxaaba yam àndaloon moom mu rëcc ci faat ñaari bakkan ban yonent bi alayhi salaatu wassalaam deme ci yahuudi ngir ñu ñu joxe seen wàllu ci diya bi nga xam ne loolu la accord ya waxoon ba muy dóoru ñëw Medina léegi nag loolu benn la boo xam ne moom la waa ahlu siyar wal maghazi ku mel ni ñoom imaam ibn Ishaq ñoom imaam al-Waaqidi ak ñu mel ni ñoom al imaam Muusaa ibn Uqba rahmatullahi alayhim ñoom loolu la ñu wax mu am nag beneen wax boo xam ne dañ ne déet li ko waral leneen la mooy leneen loolu mooy lan mooy li nga xam ne moom la al ku mel ni al imaam al abu daawud as-Sijistaani yu borom sunan bi radiyallahu ta'ala anil jamii daal di solo na ko noonu al imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi tudd na ko ci saxiix bi ne qaala Zuhri mu ne al imaamu Zuhri nekkoon sëriñ ci ñoom imaamu Maalik borom ngir mi ñu ne mooy Maaliki yi waaye it nekkoon sëriñ ñoom imaam al-Awzaa'i ñoom imaam Sufyaan ibn Uyayna ak Sufyaan as-Sawri ñoo ñëpp seen sëriñ bu mag boo bala di al imaam az-Zuhri rahmatullah alayhi moom dafa jële ci Seydina Urwa nekkoon doom ci ki nga xamante ne nii mooy Zubayr ibn al-Awwam bokkoon ci fukk ci saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam yi gina a mag moom az-Zubayr benn doomam nag buñ naan Urwa radiyallahu ta'ala anil jamii moom mu ne di xare bii nii di ghazwatu Bani Nadir di xare Bani Nadir mu ngi xawoon juróom benn weer ginnaaw bi Badar loolu nag ñoom lan lañu wax dañ ne waa su ñoo doon tëkku ni nga xamante ne nii ñooy yahuud yi mooy Quraysh di waa Makka bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam gàddaayee dañu yàggoon di tëkku waa Yasrib mooy ña fa gëmul woon waa Medina ña gëmul woon nekk ay arab ak yahuud yi di leen tëkku ne leen gis nga di ngeen xareek moom daal di ko koy génne walla ñun dinañu ñëw dox jël suñuy ngànnaay ñëw daal di leen faat faat goo xamante ne nii dara sax du dox seen takkaayu jigéen ñi dinañ leen doon ray ray gu metti ñun ñun ñun Abu Jahl nag ñoo ñële bi nga xamante ne nii nag ci lañ doon wax loolu yàgg koo wax nag bi nga xam ne nag ci lañ yónni benn kii nag wax waa Banu Nadir ginnaaw bi nga xam ne ci la Badar am ñu daal di leen ni ñu am defet bu rëy waa rey su ñu gañe leen toroxal leen foofule ca teenu Badar léegi nag ñoom ñu ni waa Banu Nadir ñii ci yahuudi Medina ñe leen nag léegi sax jeex na yàgg nañ leen koo wax gis nga suñu noon boobu ne foofu di Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam te ngeen fat ko wallahi léegi nag c'est fini yéen di ngeen jóg xeex ak moom nu mu gën a gaawe wala ñun Quraysh ñuy takk suñuy su suñuy gawar ñëw daal di leen fat si nu mu gën a gaawe bi nga xam ne nag ci lañ leen wax loolu nag gaa yi tiit nag yahuud yi nag teg benn plan ngir nag faat ko xam nañ ne takk xare ak jullit ñi loolu du mën a ne ñu ne nag ni ñuy def mooy dañuy dajaloo ñoom ñu daal di xalaat seen biir daal di complot nag ne nag ñëw dikkal yonent bi alayhi salaatu wassalaam

ne ko yaa abal qaasimi yow abul qaasim alayhi salaatu wassalaam ñun daal leen la ni ñun li ñu bëggoon mooy dangay génn ak ñett ci sa saxaaba yi wala fanweer léegi nag ñun ñu ñun yahuud yi ñu jël ñi nga xam ne mooy fanweer ci ñi nga xamante ni ñooy suñu kàngam yi suñu fóore yi bu ko defee ngeen daje ci bërëb boo xamante ni nii bërëb la boo xamante ni nii mooy ne neutre lay doon mooy ne du ci fa jullit ñi dëkke waaye du nekk it ñun ñii fu ñu dëkke ñun yahuud yi defee ñoom ñu waxtaan ak yow suñu fóoro yoo yëlee bu ñu boo leen wax ak ñoom ñu di ñu xam ne yow nangu li ngay wax ne yow yàllaa la yónni bu ko defee ñun yaawur yi ñun yahuud yi ñu daal di dugg ñun juif yi ñu daal di dugg ci sa diine ji yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag neleen waaw baax na wax leen ma ban bés rek gaa yi nag biñ demee bi ñuy wax loolu nag am benn ndekete yoo naruñ loon loolu am nag kenn ba ñuy xalaat xalaat ba di ko wax seen biir mu am benn ndaw soo xam ne ci ñoom la bokkoon waaye nag dafa am benn mbokkam boo xamante ni nii jullit la woon ne nag ñoom loolu dañ koo teg plan la woon lool ñu wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoom nag ñu wax seen fóore yooyu ne leen da ngeen di wut ay dabbuus di ay paaka yu baax yoo xam ne gis nga seen yéere yu rëy yooyu ngeen lëmas ko ci bu ngeen ñëwee di wax ak moom ba moom rek na ngeen ko ko jam loolu moo gën a sedd même xam nañ ne après jullit ñi dinañ fexe xareek ñun waaye ñun ñu fee ñu xareek ñoom après buñ faatee abul qaasim mii di seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam moo gën a woyof ñuy dékku tamit di xareek ñi nga xam ne ñoo ñoo ëpp doole fii ci arab yi di waa quraysh noo nee la ko si imaamu abu daawud a sijistaani yu indee ci kitaabul xaraaj ci téereem boobale ci sunan bi léegi nag bi nga xam ne ci lañ def loolu wax loolu ndaw soosali daal di dem wax ko càmmañam boobale ci jullit ñi moom mooy wax ko yeneen yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag takk xare nag woo saxaaba yi na leen nañ leen dem ca waa banu nadir ñëw na leen nag génn leen dëkk bi manu mati fee nekkate génn loolu nag moo ñoom ñu ne loolu moo waral lii nga xam ne bañ nee nag génn leen naafiq yi ñëw jaar ca suuf ne leen bu leen génn jox leen ay fan ne leen waajal leen ngir génn naafiq yi ñëw ne leen bu leen génn fel ku leen génne ñun la génne ku xeex ak yéen nañ leen jàppale bu leen génne fen ñun naafiq yi ñoo leen ko Abdallah ibn Ubay ak mbokkoom yi léegi nag loolu nag bi mu demee noonu nag ñu nekk fa lekk foofu nekk foofu yàgg fa mooy dañ fa nekkee toog toog ay fan bi suñu yi lañ leen waxoon ne leen dinañ leen indil ay nit ñu leen di jàppale xeex ak ñoom buñ leen naree génnee waaye it ku leen rayit dinañ xareek ñoom te jàppale kenn ci seen kaw ñu toog toog toog gisuñ ndimbal li naafiq yi doon wax léegi nag ñu ne yaa ñu mujj ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam waa kon yaa abal qaasimi alayhi salaatu wassalaam léegi ñun nangu nañoo génn waaye nag mooy bu ñuy génn fekk nag ñoom ñëwuñu rek génn de jullit ñi bañ toogee toog yahuud yi nekk ci seen biir kii yi seen seen seen forteresse yi muy seen bunker yi ak seen tata yu yi nga xamante ne nii mooy ne dafa dëgëroon bari ay kii maro ay ay ay jaaseeg yooyu loolu lañ yaakaaroon ne ñoom loolu dina tax kenn du leen mën a génn fii waaye dañ toogee toog xam ne lii manatu la ne mooy jullit ñi wër leen ndar képp leen xamatu ni ñuy def léegi nag jullit ñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam bam yàggee yàgg yàgg mu ne léegi seen toolu tàndarma yii fi nekk dagg leen ci yenn daal ñi ciy taal ñe ñett am ñu ne ñett am ñu ne tuuti lu ko am ñu ne sax benn tàndarma kese lañ dagg daal di taal benn ñoom nag comme ko xalal alal moo dee seen xol yi ñu naan waaye yow Abul Qasim ay waaye Muhammad yow alayhi salaatu wasalaam nan ngay waxe ne yonentam yàlla nga ba pare di yàq ci kaw suuf fat nga gisee yàq suñu alal yii nii ngay lakk ka taal nii aka dagg lool moom yéeme ne de suñu boroom nag wàcc ay aaya yu wane ne maa leen ci jox digal luñ ci def baax na ñu dagg ko ci garabu tàndarma yi wala ñu bàyyi ko fi benn la kon loolu nag nga xamante ne lool am na nag ñu xam ne amatuñ fu ñu rëcc nag ci lañu ñu dooru ñëw nag ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nangu nañoo génn mu ne leen nag du ngeen génn ki ay armée di yóbbu ay jaaseet yooyu déedéet ngir dem waajalaat ngeen koo yépp ci seen gëléem yi seen fas yi def leen waaye lu dul loolu ak armi yi fii lay des lu ngeen manula teg ci gëléem du dem léegi nag bañ xamee loolu ñu xam ne kon nag noonu la ñu jàpp seen buntu kër yéeg yooyu di ko toj di ko yàq ndax bëgguñu bu ñu fi jógee jullit ñi daal di fiy dugg léegi jullit ñi sax doon leen ci jàppale laata ñu koy def ñoom itam ñu leen ko tojal yenn yi ngir wan leen ne soxlawuñ leen fiy bàyyi loolu leen nag xew-xew boobu noonu moom la saar bii nag di nettali ginnaaw nag bi ñu gisee la mbëmbëstal bi di introduction bi ci ñaari jataay yi nii insha allahu taala nag ci jataay bii di ñëw nag ñu daal di nag dugg ci nettali bi bu ko defee bu ñuy gis aaya yi di wax